al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam kon incha allahu taala tey dañuy tàmbale. kon buntu bu njëkk bi <clears throat> téere bu njëkk bi mu def kitaabu tahaara mooy bintu bi nga xamante ne ni day wax ci wàllu laab nan la ñuy laabloo nan la ñuy laabe mu tàmbale. mu ne an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu innamal a'maalu binniyya wa fi riwaayatin binniyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon lii mooy xadis bu njëkk bi mu ne an Umar mu ngi jële ci Seydina Umar comme niñ ko waxe woon nag duñu taxaw dañuy wax rek di dem insha allahu taala an umara mu ngi jële ci saydina umara ibn alxataabi di doomu ku ñuy wax alxataab radiyallahu anhu yal na boroom bi gërëm ko daal di kontaan ci moom annahu qaal mu ne moom de neena <clears throat> sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal na boroom bi julli ci moom te sëlmal yaquulu muy wax mu ne innamal a'maalu binniyya innama dëgg-dëgg li am ba des <clears throat> lu dul lii amut mooy al a'maalu lii doon nga am al a'maalu gis nga mbooleem jëf yi binniyya ci yéene ya rek la gàllu moom la tubaab bi di wax <clears throat> les actions ne valent que par leur intention jëf yi daal dëgg-dëgg la leen di jox solo lay tax ñu àgg fa ñu àgg wala ñàkk koo àgg mooy yéene ga ñu am mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya boo xamante ne beneen eh, yoon bu xam ne bu ñu soloo xadiis bi bin niyaat xam nga bin niya loolu singulier la mooy benn la bin niya mooy ci yéene bi waaye bii mu ne bin niyaat mooy ca yéene ya jëf ya daal ca yéene ya lañ leen di natte wa innama te dëgg-dëgg li am ba des mooy li kulli mri'in ñeel na cam su ne mooy nit ku ne góor ak jigéen a ci yam maanawaa kookee la muy am jëf ju mu jëf lam am mooy la nga xamante ne nii maana waa la nga xam ne moom la ca yéene man kaanat léegi nag kon képp koo xam ne dafa nekk hijratuhu mooy ak gàddaayam ba mu gisee nit ñiy gàddaay par exemple ci masal jóge madinat makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima di dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu salaam képp koo xam ne sa gàddaay goo gële waaye képp koo xam ne ba léegi da ngaa jóge fenn di dem loo xam ne ngir yàlla la woon ah nga dem képp koo xam ne sa gàddaay daa nekk ilallahi jëm ci yàlla wa rasuulihi ak ndawam ba sallallahu alayhi wa sallama kooku dina xam ne fa hijratuhu gàddaayam goo gële ilaa ma ha ilallahi wa rasuulihi moom day dem ci yàlla moom àgg na day dem ci yàlla day dem ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam waaye waman kaanat képp nag koo xam ne dafa nekk hijratuhu ak laxasamaku gàddaayam ilaa duniyaa moom li ko tax a jóg yitteel ko tax mu jóg ne day gàddaay ilaa duniyaa fa mu jëm mooy ci biti nii waa ñépp dañuy yaakaar ne lii la waaye moom daal yéene mooy ilaa duniyaa jëm ci li nga xam ne ak àddina kese la goo xam ne yusibuha moo xam nag àddinay kese ay njaay wala loo xam ne daal intérêt àddina kese yoo xam ne dara yàlla newu ci looloo la tax a jóg awimraatin wala boog ab jigéen boo xamante ne nii yatazawwajuha moom lay dem moo ko tax a génn këram ne day gàddaayi waaye nag ah ndekete yoo daa dégg ne faam diw soxna diw de moom gàddaayi na taf coroom la woon manu koo gis nag loolu mu ne fam ne sa waay génn daal di dem mu ne bu koo xam ne noon nga def lii nag bu nee jigéen mooy bépp bu <clears throat> nee góor boo xam daa ngir jigéen mooy boo xam ne dafa gàddaay ngir góor benn la voilà fa hijratuhu kooku de gàddaayam loogu gàddaayam ak lam cay am daal <clears throat> nga xam ne ilaa ma haajara day dem di dellu ca na nga xamante ne nii moom la ga ko tax a jóg lam gàddaay jëm rek voilà bu dee affaire àddina ah mooy bu ko ca amee loolu la ci yam bu mu ci toog nag après di xaar leneen ndax yéenewu ci woon boroomam kon affaire baa ngoog loolu mooy xadiis bu njëkk bi <coughs> xadiis ñaareel bi <coughs> mu ne al imaam Abdul Ghani almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaqbalu allahu salaata ahadikum idaa ahdasa hattaa yatawadda kon nag mu ne wa an maa ngi jële ba léegi man al imaam Abdul Ghani al Maqdisi rahmatullahi alayhi ci ñaareelu xadiis bi jële ci Abi Hurayra di Seydina <clears throat> wa Mawlana Abu Hurayra di doomu ki nga xamante ne mooy dañ ko ko doon dakkantele ñaan ko baayu muus mu ndaw voilà loolu nag lu tax loolu duñu taxa duñ ci taxaw nii de voilà <clears throat> léegi annahu qaala radiyallahu anhu yal na borom bi daal di kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaala moom de nee na qaa neen qaala mu ya rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama laa yaqbalu llahu borom bi nekku fi di nangu tadu nangu salaata julli ahadikum kenn ci yéen mooy yéen jaam ñi nga xam ne yéen la borom bi ne julli leen te bala ngeen a julli foog ngeen jàpp na ngeen yëg ne nag borom bi nag du jàpp du nangu julli kenn ci yéen idaa ahdasa bu tojalee bu tojalee mooy bu dee da nga xamante ne daa ngalawal wala mu dem ca wanag wax daal di dem dem def ay xayta wala li nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne mooy mbéewal wala li nga xamante ne nii mooy janaaba ndax am na janaaba bu mag bu ndaw ak yi nga xam ne bu mag la wala janaaba wala mu gént wala yu mel noonu nele ah wala mag ni yoom génn wala li nga xamante ne mooy mooy mag yoog yooyu génn kooku bu daal bu tojalee moom borom bi du nangu julli kenn ci yéen ida ahdasa bu tojalee hatta ba kera ba yatawadda a ci lay benn daal di jàppi loolu mooy ñaareelu xadiis bi ñu jàll ci ñetteel bi mu ne ba léegi moom al imam Abdul Ghani te Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an Abdillah ibn Umar an Abdillah ibn Amr ibn al-As mu ne an Abdillah ñu ngi jële ci Abdillah wala nañ ko jàng comme niñ doon def ba pare daal di ciy ñëw mu ne an Abdillah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurayra wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum annahum qaalu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam waylun lil a'qaabi minan naar mu ne an Abdillahi ibn Amr mu ngi jële ba léegi xadiisu ñetteel bi di ko jële ci Abdallah gi nga xam ne Abdallah lu tuddoon di doomi Amr ibn al-Aas moom saxaaba la woon baayam it saxaaba la woon muy Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma wa Abi Hurayra waaye yiddu ci Seydina Abdallah ibn Amr kese la ko jële waaye mu ngi koy jële it ci ki nga xamante ne nii mooy Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa Aisha ak suñu yaay sayyidatu Aishata radiyallahu anhum wa ardaahum annahum qaalu mu ne ñoom ñii de nee nañu qaala rasulullahi qaala neena rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla julli ci moom tey sëlmal te daal di koy muccal waaye nee na moom lan la wax mu ne waylun waylun xurumbugal waylun toskare waylun kukk waylun malheur malheur lil anqaabi ñeen këddu tànk yi këdduwaayu tànk yi fa ñuy këdd ci suuf minan naari ca safara voilà léegi ca gannaaw tànk ya ñoo nga xamante ne nii loolu nag wax naa la boo demee ci sharaab yi gën gina gën a gën a leer bi nga xam ne moom la ci suñu sëriñ radiyallahu anhu daal di de kon ñu jàll ci li nga xamante ne nii mooy këddukaayu tànk yi fu ñuy këdde voilà lil aqaabi ca gannaaw noonu la ca tànk ya minan naari ci safara xurumbugal ñeel na tànk yoo yële ginnaaw tànk yoo yële ci safara mu ne an léegi nag ñeenteelu xadiis bi mu ne abi hurayrata radiyallahu ta'ala ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa tawadda'a ahadukum falyaj'al fii anfihi maa'an thumma liyastansir wa man istajmara falyuutir wa idaa istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahaa fil inaa'i thalaasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu kon mu ne léegi <coughs> mu ne wa fi lafdin li muslim falyastanshiq bimman biminxarayhi min alma wa fi lafd man tawadda'a falyastansir kon nag mooy xadiisu ñeenteel maa ngoog mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam de qaala nee idaa tawadda bu jàppee ahadukum kenn ci yéen na daal di def fii anfihi ci biir bakkanam yi maa an ci dugal ndox mi def ko ci summa ginnaaw gi li yastansir mooy na daal di eh, na eh, fiiru voilà mooy fiiru mooy génn mooy li eh, ngay def xëcc euh, génne kii bi ci sa bakkan boo dugalee ndox mi comme boo jàpp ba ca biir ni ngay def noonu xëcc voilà noonu ngay def noonu loolu ne noonu nag na ko def waman istajmara fii képp koo xam ne daa dem ci euh, wanag wi daal di dem ba war a utiliser war a setlu wala laablu na utilise li nga xam ne mooy xeer yi voilà fal yuutil buy utiliser xeer yi nag na tóolal bu mu jël xeer yoo xam ne mooy day nekk Eh, ñaari xeer wala ñeenti xeer déedéet moom na def loo xamante ne day tóol mooy loo xamante ne nii waa ñu ne mooy eh, lu mooy nombre impair yi walla na tóolal de voilà wa idha istayqadha léegi nag bu dee nag dafa nekk koo xam ne dafa yeewu dafa yeewu ahadukum kenn min nawmihi ci ne ci nelawam yi fal yaghsil yadahu na raxas li nga xamante ne nii mooy loxoom bi na la na raxas loxoom qabla ay yudxilaha fil inaa'i salaasa loxo bi muy jël war a jàpp war a dugal loxo bi loxo boobu mu ñëw rek dugal ko ah na ko raxas laata mu koy dugal fil inaa'i ca ndab li salaatan ñetti yoon fa inna ahadakum ndax kat kenn ci yéen laa yadri xamul ayna ana fan baatat la fanaan yaduhu yaduhu loxoom voilà loolu la mooy boo yeewoo day wax na képp ko yeewu ci ay nelawal fal yaghsil yadahu na raxas loxoom bi mooy ay boobu nag benn loxo la mooy bi ngay dugale ci biir mooy da koy raxas génn euh, da koy raxas doo ko dugal sóob ko ci biir ndox mi déedéet après nga damay da ngay raxasaale ñaar it voilà léegi nag kon nangu ñetti yoon ndax kenn ci yéen kenn xamul fan la ay loxoom yi di fanaan voilà mooy mën na jaar fu ne voilà foo xam ne ay sobe da cay am bu ñëwee rek sóob ko ci ndox mi te ndox mi dafa tuuti yooyu ah man naa andi problème mu ne wa fii lafzin li muslim bokk na kay expression ci yeneen kàllaama yoo xamante ne yeneen expression yeneen i waxin yoo xam ne ñëw na ba ci hadis bii te imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi daal di koy solo nooy fal yastanshiq dane na ah, na serax ndeku voilà bi min xarayhi ca catu mooy ca biir bakkan ba ca cat ba na dugal ndox mi voilà mooy dugal ndox xam nga fële yoo gisoon ci kaw fal yaj'al fii anfihi ma'a loolu mooy fal yastanshik mu leeral ko fii ci imaamu bi sahih imaamu muslim bi mooy nazal di sarax ndeku moom la wolof naan sarax ndeku mooy bu ma jëlee ndox mi def sama sama sama tenk daal di tekki ah loolu booy jàpp nag da ngay jëkk guux benn bi après benn mi nga teg sa bakkan ah ko xëcc ba nga koy xëcc ba ca bakkan ba ca kaw ca biir loolu lay wax minal maa'i ci ndox mi mu ne yi fii lafzi nekk na ci beneen i kàllaa beneen kàddu beneen expression man tawadda képp koo xamante ni nii jàpp na falyastansir mooy na hein na fiiru voilà mooy sarax ndaku fal yastanshiq bii mu ne wa man tawadda képp ku jàpp falyastansir na nga fiiru mooy génn gi ngay génn ndox mi ak sa loxo càmmoñ ngay teg ca kaw catu bakkan ba ca kaw léegi nag ne ngir mu génn li mu ngir mu génn loolu lay wax léegi nag ñu jàll ci li nga xamante ne nii mooy juróomeelu xadiis bi mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yabuulanna ahadukum fil maa'i daa'imi alladhii laa yajrii thumma yaghtasilu minhu wa li muslim laa yaghtasilu ahadukum fil maa'i daa'imi wa huwa junub kon nag ci li nga xam ne mooy juróomeelu xadiis bi mu koy jële ci mawlaana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne anna rasuulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na bu mu mbiiwul mukk mooy bu mu tuur ndox mooy <clears throat> nga xamante ne bu mu tuur ndox de ahadukum kenn ci yéen fil maa'i ci ndox ad-daa'imi mi nga xamante ne dafa dafa tag nekk noonu ci place bi allazi la yajri ta mooy mu leeral ko mooy ndox mu tag moo mële mooy mi nga xamante ne nii dafa sax mooy ndox mu sax fa mu ne allazi mooy bi nga xam ne la yajri du daw comme fleuve yi ni ñuy daweeg yooyu déedéet lii mooy façon euh, kii Euh, marigot yi ak yi nga xamante ne ñooy déeg yi voilà déeg yi xam nga dañuy tag noonu amul fu ndox mi jaar voilà déeg yi ak marigot yi muy dex yu mel noonu nga xam ne dañuy nekk fenn nga xam ne amul fu ndox mi di daw di dem waaye nag moom dina am napp bu koy bu koy bu koy bu koy alimenté mooy moom ci suuf nekkul loo xam ne dañ koo peron lool mooy alma daim looy gën nag mu ne wa bu ci kenn ci yéen béewal daal di ciy tuur ndox ci ndox bu mel noonu wa huwa ba mu koy def moom no euh, no laa yabulan na bi ci kaw voilà fekk moom ba muy def lool euh, ba defee lool ba pare summa ginnaaw gi yaxtasilu minhu mu daal di ñëw di ci sangu daal waaw mu ñëw moom lan la def <clears throat> mbéewal li yonent bi alayhi salaam bi tere mooy ñu ñëw tiim déeg bi wala fi nga xamante ne nii ndox la moo xam ne dafa dafa dafa dafa sax fi ne nga daal di yow tiim ah daal di tuur ndox ci ci ci ci kii bi ci ndox mi ba pare daal di yow daal di jóg daal di sangu ci biir loolu le wala thumma yaghtasilu minhu wala mu tànk ci ci ndox moo male ba pare di ci sangoo léegi nag mu ne wali muslimin jële nañ ci al imaamu muslim beneen expression ci yeneen bi ci hadith yi mu ne laa yaqtasilu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu mu sangu ahadukum kenn ni ci yéen fil maa'i daa'imi ci ndox mi nga xam ne dafa sax fa mu ne wa huwa te fekk moom ba koy def junub dafa nekk boo xamante ne nii dafa am janaaba loolu moom bu mu ko def ndox mu takk nga ñëw dugal ciy dugg daal di sangu janaaba loolu lay tere kon nag muy wax ci xadiis bi nga xam ne mooy juróom benneel bi mu ne an abi hurayrata ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa shariba al-kalbu fii inaa'i ahadikum falyaghsilhu muslim ulahunna bituraab kon nag <clears throat> muy xadis bi nga xam ne mooy juróom benneel bi muy wax moom al imaam Abdul Ghani al-Maqdisi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu mu ne an Abi Hurayra mu ngi jëlee waat ba léegi ci Seydina Abu Hurayra di nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yal na boroom bi gërëm ko te kontaan ci moom mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de de qaala nee idaa shariba bu daal di naanee alkalbu xaj fii inaa'i ahadikum ci ndabal kenn ci yéen ida shariba mooy bu xabee mooy xaj bi day dugal làmmiñam noonu muy def di naan moom la wolof naan xab ida shariba bu xawee alkalbu mooy naan daal alkalbu li nga xamante ne nii mooy xaj bi fii inaa'i ahadikum ci li nga xamante ne mooy ci ndabal kenn ci yéen falyaghsilhu na ko raxas ndab loolule sab'a li nga xamante ne nii hmm, na ko na ko raxas li nga xam ne mooy juróom ñaari yoon mu ne wali muslim jële nañ ci imaamu muslim boo xamante ne moom moom nii la ñëwee daf cee dolli ne ulahunna bi turab benn ci juróom ñaari yoo yële ba nga xam ne moo ci bi njëkk ba muy tàmbalee na nekk bi turab bi ci loo xam ne ba nit lay doon mooy ci suuf lay doon naaw mu ne <clears throat> léegi nag ñu jàll ci hadis bi nga xamante ne nii moo ci taxaw mu ne walahu fi xadiisi abdillahi ibn mughaffal anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa walaga alkalbu fi al-inaa'i faghsiluuhu sab'an wa affiruuhu as-saaminata bit-turaab kon mu ne <coughs> walahu ba léegi jële nañ ki nga xam ne mooy imaamu muslim ba léegi ñeel na ko fii hadiisi Abdillah ibn Mughaffal ci xadis boo xam ne moom Abdallah ibn Mughaffal taalibi la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu ne anna rasuulallahi ke ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala neena idaa walaga bu daal di xaree daal di dugal daal di naan al alkalbu li nga xamante ne nii mooy xaj bi fil inaa'i ci ndab li farsiluhu sab'a na ngeen ko raxas li nga xam ne mooy juróom ñaari yoon wa affiruhu thaaminata bit turaab la nga xamante ne nii mooy juróom ñett